yëkkati xadiis bi ba ci kaw ne yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moom moo ko moo ko moo ko moo ko wax moom moo ko wax voilà léegi mu ne waaw mu ne loolu nan la ñëwee mu ne fa axraja muslim min tariq ibn Jurayj mu ne imaam muslim soloon a jële ci yoonu abu ibn Jurayj ci yoonu ibn Jurayj soloon a jële ci yoon ibnu Jurayj mu ne axbarani Abu Zubayr annahu sami'a Jaabiran mu nekk ah man de euh, Abu Zubayr ibnu Jurayj mu ne man Abu Zubayr di Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus rahimahullah moom moo ma nettali kene dégg na annahu sami muy bu wér amul an anaab Abu Zubayr nga naan est dégg na ko parce que mu dalli sa la doon nëpp nëppal mais bii nee na man maa dégg annahu kene moom sami'a Jaabiran dégg na Seydina Jaabir radiyallahu anhu yaqulu mu naan inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala laa yamshi fii na'lin waahida wala laa yumsha fii na'lin waahida wala mel mu ne bu kenn dox deesu dox ci benn dàll Seydina Jaabir ne man moom yone saasama ko wax mu ne wa min tariqi Malik mu ne imaam Malik ci boppam jëlee na ko ci Abu Zubayr comme ni ko Ibnu Jurayj ji jëlee ci ci Abu Zubayr ndax la woon tamit ci imaamu Malik rahmatullah alayhi ak ñoom Allah ak ñooñu. léegi mu ne euh, mooy ba Layth ibn Abi Sulaym de Layth ibn Sa'd voilà kilifaay waa Misr rahimahullahu taala léegi mu ne moom imaamu Maalik ci boppam soloo na ko jële ko an Abi Zubayr an Jaabir Seydina Jaabir mu ne radiyallahu anhu naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an ya'kula ar-rajulu bi shimaalihi aw yamshiya bi fii na'lin waahida mu ne yoneen saa sallam Seydina Jaabir nee na yoneen saa sallam dafa tere nit ki di lekk càmmoñ daa tere nit ki di lekke càmmoñ waaye tere na koo xamante ne nii mooy day doxe benn daal waaw mu ne wa min tariq abi xaysama abi zubayr am na keneen taalibe beneen taalibe ginnaaw ab ibnu jurayj malik ibn anas imaamu daaril hijra mu ne jaara tamit ci yoonu abu xaysama mu jëla ko abu zubayr mu jëla ko seyna jaabir mu yëkkati ko ne idan qataa comme kàddu yu seyna kii yu imaam yi nga xamante ne mooy seyna abu hurayra yi idan qataa shisu ahadikum fala yamshi fi na'lin wahida hatta yusliha shisahu wala yamshi fi xuffin wahid voilà Seydina Jaabir ne yoneen saa saam nee bu fi kenn bu bu bu mbaru dal kenn daal di dogee bu mu dox ci benn dàll lu dul mu defar ko ba mu defar mbaram boomee te bu mu doxee ci benn xuf benn sànk benn kaw su der voilà kon mu ngi nii waaw kon lii lu leer la moo tax mu ne al imaam al hafiz ibn Hajar mooy le fait que imam Sayyidatu Aisha doon bañ lii ba pare du ko def mu ne xa mu ne qaala ibnu Abdul Barr mu ne al imam ibnu Abdul Barr al hafiz al andalusi dëkkoon fii ci l'Andalousie fii ci Espagne nee na lam yu lam yaxuz ahlul ilmi bi ra'yi Aisha fii daalik ne boroom xam-xam yi moom topp ñu jëluñu xalaatu Sayyidatu Aisha ndax lii xalaatam la kese waaw ci côté xalaatam la euh, la jàpp ne Sayyidina Abu Hurayra daa juum. voilà te Seydina Abu Hurayra juumul comme niñ ko gisee non seulement da ko dégg ci moom mais du moom kese Seydina Jaabir da ko dégg voilà radiyallahu ta'ala an mu ne lool boroom xam-xam yi toppuñu lool Sayyidatu Aisha ci loolu voilà waqad warada mu ne te rot naa naa aliyin jële nañ ci Seydina Ali ibn Abi Talib wa ibn Umar ak Seydina ibn Umar radiyallahu anhuma aydan annahuma fa'ala dhalik ke def nañ comme ni Sayyidatu Aisha def mooy doxe benn daal la mu ne wa huwa lii nag a nekk imma soit an yakuna mu nekk bala balaghahuma nahi mooy que ne Seydina Ali Seydina Ibn Umar radiyallahu anhuma mooy tere bi jote na leen waaye fa xamalaahu ala tanzih jàpp ne dañ koo sib la aw loolu benn possibilité la aw wala boo kaana zamana fi'lihima yasiran bi haythu yu'manu ma'ahu al-mahzur ah, bi deuxième possibilité lu mën a nekk mooy jamono ji nga xamante ne mooy ci la seen bar bi dagg ak biñ koy defar mooy lu xam ne lu tuuti la mooy ci lu gaaw lañ ko defaraat loo xamante ne euh, wu am nañ ci kóolute ci li nga xam ne moom la ñuy bañ moom la ñuy tere ñetteel mu ne awlam yabluhum an-nahy wala sax ñoom ñaar tamit comme sayyidatu Aisha mooy radiyallahu anil jami' mooy ne tere bi ci boppam da leen a jotewul moo tax waaw loolu al imaam al hafiz ibn Abdil Barr al andalusiyu an-namari rahmatullahi ala al jami' daal di wax kon lii lépp boo gisee côté taxrij bi kon ñaar suñu ñaari xadiis yi walillahi alhamdu wal minna kon gis nañ ne mooy mbir la moo xamante ne dafa sax yonent bi alayhi salaam moo ko tere bu dee ne am na ci ñoo xam ne jàppoon nañ ne comme Sayyidatu Aisha ne moom Abu Hurayra daa juum Sayyidina Abu na leen lu leer rawatina ñi nga xam ne ñoo doon topp ci lool jàpp ne Sayyidina Abu Hurayra waa ahlul Iraq ah yéen Iraq yi daal yéen a naan man damay waxal yonent saa salaam lu dul noonu beneen bi day maay man daal maay waxal ne yeneen amaan ba may tax a waxal yeneen saa saa lu am ngir yéen yéen ngeen gindeeku man ma sànku man loolu xel du na yaakaar ah loolu xel la <laughs> wallahu taala alam kon mu ngi noonu lool lépp dañ ciy jàngal dañuy jàng bokk na bala ñuy dugg ci euh, lëkkaale bi mooy ne nit foo toll toll ci sa xam-xam am na lu la rëcc waaw Sayyidatu Aisha li muy xam yonent bi saa saam ak njàngaleem yonent saa salaam. am na yoo xam ne da koo rëcc waaw te dinañu ñëw ci kanam buntu yi nga xam ne mooy tere kuy ku kuy kuy kuy kuy kii kuy euh, kiy jooy ki nga xam ne daa génn àddina kene ki génn mooy néew bi dañ koy buggal ci jooy yi ko waaj ñoñam di jooy loolu xam nga Seydou Naye sax da doon bañ lool waaw ay di teqaloo ay généralité innaka laa tusmi'u man laa tusmi'u mawta li suñu boroom ne yow yonent bi alayhi salaam doo déggloo ñu faatu waaw Seydina Omar Seydina Ibnu Mas'ud Seydina Abdallah ibnu Omar radiyallahu anhum ak ñeneen ak ñeneen dañoo dégg ne yonent salaam keroog Badar mu ne mu ne Seydina Ibnu Omar da koo nettali feneen ne Seydina Omar ko nettali yooyu këne mooy keroog bi muy wax ñoom xalibu Badr ñañ sonne woon ca teenu Badar ba yéefare ñoom Abu Jahlin waaw di leen woo yaa yaa Aba Jahl ibn Hisham yaa Utba ibn Rabi'a yaa Shayba ibn Rabi'a yaa Aba Jahl ibn Hisham lu bari waaw ndax jote ngeen li nga xamante ni hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan wax comme la ne woon te suuratul A'raaf waaw la waa Al-A'raaf doon wax eh, waa àjjana eh, doon wax waa safara wa naadaa ashaabul jannati ashaaban naar hal qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan faqad wajadna ma wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan qalu na'am comme lu mel noonu yeneen saa salaam woole ne leen yéen est-ce daj ngeen li leen yàlla digoon te muy dëgg mooy mbugalam waaw bu ngeen ko gëmul man de lim ma digoon ne dina la may ngañaay seen kaw gis naa ko Seydina Omar ne mais yeneen saa salaam kayfa tukallimu qawman qad jayyafu yeneen saa salaam nan ngay wax ay nit ñoo xam ne cadavre nañ seen biir tomb ñu ngi nii ñu suul ñoom ñëpp faatu mu ne yeneen saa sallam ne yéen ginu ngeen ma leen a dégg li may wax waaye mënuñoo tontu Sayyidatu Aisha nag loolu la doon bañ ne dégg googu la doon bañ ne loolu te loolu loolu mooy bon saxaaba yi ko dañoo bari loolu manu la nekk ñoom dañoo juum ñoom ñëpp mënuñoo juumandoo ci loolu waaw moo xam-xam waxoon nañ le Seydina laaj nañ ko ci wàllu miraasu maam euh, euh, euh, mu loolu man moom moom loolu xaw ma ci jàngaw ma ci kii ci yoneen saa salam voilà mooy loolu daa am waaw moo tax imam Ibn Mas'ud dinañ ko gis tamit xaris boobu ci kanam paa ci buntu bi waaw daa bokk ci fekku nit ki mu wax li mu xam mu wax ko li mu xamul mu ne allahu alam daa bokk ci boo xam fekkooy nit ki boroom xam yaatu xam-xamu nit ki li mu xamul mu ne xaw ma voilà te amul kenn koo xamante ne lépp daa dajaloo fi yow am na koo boo tollu tollu am na lu rëcc waaw wa fawqa kulli dhi ilmin alim te tamit am na loo xam ne lu la rëcc la waaw léeg-léeg gis ku mage ku kawe mais li ko rëcc ci benn taalibi mu ndaw buy door a tàmbali ci lan ci moom la ne moo koy moo koy moo ci loolu tekkiwul ne waa ji daaw yé wàcc na déedéet loolu day wane ne nit la day wane ne lii mooy mat na waaw waaw <laughs> xam nga loolu tamit day wane leneen lu luñ ci mën a jànge mooy Seydina Abu Hurayra quand même li mu tekk ci yonent bi saa saa ni mu bëree waaw te ñetti at kese la def ak moom mais ñetti at yooyu lépp moom la ko consacré nee na man moom nekkuma fi woon li nit ñuy def dem di liggéey ke de loolu yëpp soxlaw ko woon man naa am rek lu ma def sama biir bi sama ndigg maa taxaw may topp yoneen saa sam di ànd ak moom fu ne lépp lu mu jàngale ma jàpp moo tax keroog bi mu nettalee li jëmoon ci xiiraat yi ku teb ku toppatoo ab néew bañ jullee ko ba lool di nga am ñaari di am eh, ku ku toppatoo ab néew ah bañ jullee ko di nga am xiiraat buñ ko jiwee ba ba denc ko nga jullee ko dinañ nga am beneen eh, xiiraat boobu ci nekk toll ni montagne Uhud Seydina am noom Omar radiyallahu anhu li mu doon topp jeexital yonent saa salaam yépp keroog lay door a dégg lool affaire bi jaaxal ko mu jàpp ne est Abu Hurayra mi lii juumul quoi Abu Hurayra ne ah yéen naa damay juum ñu dem nañ ne dem dem ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha laaj ko Sayyidatu Aisha ne waaw yonent saa salaam a ko wax Seydina Abu Abu Ibn Mas'ud ki Ibn Omar ne radiyallahu anhu ma laay kon de ñaata ay montagnes yiw lañu perte. laqad farrat laqad farratna fi qararin kaseera <laughs> waaw li ko daloon nag lu mel noonu moo daal Sayyidatu Aisha moo dal ñee moo tax xoolal ki nga xam ne moo leen gën a kawe ñoom ñaar ñëpp di Sayyidatu Aisha ak Sayyidatu Ibn Umar radiyallahu anhuma ñoom moom bañ ko waxee mbir Abu Hurayra lu mu wax te waxoon nañ ko Sayyidina Talha ibn Ubaydillah <laughs> Talhatul xayr Talhatul fayyad waaw ñooñu moom daa bokk ci ñi nga xam ne seen tur dañ koo bind arash dañ koo bind dafa nekk ci kaw dafa nekk ci kaw mooy dix saxaabaay yeneen saa salam yi nga xam ne ñoo ci gën a seen tur mu nga ca asamaan waaw kon kooku moo gën a kawe ñooñu xool ko moom bañ ba ko gaa yi ne waa Talha bokku ci fukki ñi gën ci xeet yeneen saa salam ñu ne ko mais yow Talha mais yéen lan moo tax yéen yéen yéen du ngeen nettali ay xadiis comme ni ko yamaan yi bay Abu Hurayra mii nga xam ne bi mu ñëwee yàggul bi mu gisee yoon saa sam bariwul di nettali lan moo tax yéen amu ngeen du ngeen nettali toog noonu mënoo ko sama mbokk gis nga que Abu Hurayra radiyallahu anhu ak tamit di nettali yoo xam ne yéen duñ ko dégg ci yéen lan moo lan moo waral loo xam nga gars yi mën na nekk kii laaj il est franc euh, laaj dëgg moo ko tax a jóg xam. man na nekk tamit koo xamante ni jaxasee ko tax a jóg mais Seydina Talha radiyallahu anhu nekk que Abu Hurayra nettali ay hadith yoo xam ne man nii dégguma ko xamuñu ko ñun muhaajiruuna njëkk yi loolu jaaxaluma mu ne xam nga lu tax parce que ñun dañoo amoon ay responsabilités yor suñu njaboot yeeg suñu liggéey yeeg yooyu yoroon suñu liggéey yeeg suñu kii yeeg yooyu moom. ñu dañ doon xëy di dem di dem ne suñu préoccupation dem liggéey dem defi lii dem ñuy nekk ci suñuy moom foo mës a ñëw yaa ngi ko fekk ak yonent bi alayhi salaam mais kooku kay dégg ci yonent saa salaam loo xam ne ñun ñu ne woon nekk ak moom jamono dégg ko lool kay lu yomb la dafa yomb ndax ne ñu bari yi mooy seen problème mooy yàgg nañ ci daara ji koo xamante ne bi mu ñëwee yàggul mais gën leen raw nit ñu bari lool mënuñu koo nangu dañuy commencer nag di ko iñaane nag waaw waaw ñenn ñi ñi gën a garaaw dañuy dem sax ba di ko tuumaal ay mbir yoo xamante ne defu ci dara ngir rek dàq nit ñi autour de moom waaw parce que moom bi mu ñëwee yàggul waaye parce que bi mu àndal sawaay daanaka raw na ñépp ku fi newoon nga gis gaa yu gaa yu iñaani iñañat yi naan ah lépp lu waxal sëriñ bi day wax lu ko neex rek waaw waaw doon na fa ne waaye moo fi mujjee ñëw waaye waxoo lim deme bu fi mujjee ñëw nag après ñeen bu dee mujj gi boo leen gën a takkoo sëriñ bi mais what else <laughs> waaye yow le problème le ko moom moom manu leen ëppale <laughs> waaye <laughs> waaye moo tax yooyu il faut pas déconner quoi <laughs> jéggal noo bu dee kenn du wax watels ko anglais yi moom yooyu moom naa leen ko bàyyee bala may def penalty quoi léegi léegi kon euh, ginnaaw lii ñu ñëw nag ci lëkkaale kon suñu ñaari hadith yi hadith mille six cent quarante-neuf ak mille six cent cinquante ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi moo imaamu Nawawi dafa tudd rahimahullah baabu buntu karaahatil mashi fii naarin waahida hmm? tere buñ tere dox ci benn dàll aw xuffin waahid wala benn xufu benn sànk ci loo xam ne amoo ngànt wa karaahati waaye Euh, sib guñu sib lub si naali di sol li nga xamante ne mooy dàll alwal xuf ak li nga xam ne mooy kawas euh, mooy ci sànk qa'iman taxaw li ghayri udrin loo xamante ne ngànt waralu ko ñu ne la fii leer na mooy yeneen saas karaaxati machi en tout daa tere kuy dox li nga xam ne benn dàll imaamu Nawawi nag rahimahullahu taala nee na lii nii boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne lañ koo sib waaw <laughs> nee na boroom xam-xam yi dëppoo nañ ni àtteem mooy dañ koo sib xoolal ni mu ko waxee ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al ndax wolof nee tungu ni du taxaw ñuy nataal nee na xoolal al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala nii la ko mu ne nag mu ne amma aha mu ne mu ne amma fiqhul hadith fa fii salaasu masaa'il waaw mu ne fiqhu hadith bii nga xam ne moom lañ nekk ñetti masala yu mag ñoo ci nekk ahaduha benn bi mu ngi jëkk mooy yustahabul bidaa'atu bil yumna fii kulli ma kaana min baabi takrib lii gisoon nañ ko bu yàgg ba ñuy gis euh, naane loxoog lekk loxo ndejoor ak yooyu mu ne dañooy sopp tàmbalee ndejoor ci lépp loo xamante ne ci buntu teraanga la ak taar ak nazaaf ak cel ak set ah, mooy ak genre toilette quoi pas pas gi nga xamante ne mooy boo demee ca toilette non non pas boobu ah wa nahwi dalik yu mel noonu kalub kalub si naali comme sol daal ah wal xufi ak sànke yi mooy kawas yi wal midas wa sarawil booy sol sa sirwal mooy tubay wal kumm waaye li nga xam ne di ay yére la mooy mbubb euh, wa xalq ar-ra's wa tarjilihi booy watu ak tamit booy boro booy boros sa bopp bi wala nga koy peñe commencé côté ndejoor bi waqas shari bi booy lelli booy booy booy sa naanu wi wanat fil ibiti ak li nga xam ne mooy buddi hmm? buddi li nga xamante ne nii mooy euh, karaw poqataan wa siwaak ak li nga xam ne mooy soccu wal iktihal tusngolu wa taqlimul azfar lelliwe wa awlal wudu jàpp wal wal ghusl sangu sangaay wa tayammum tiim wa dukhulul masjid sa euh, jàkka wal khuruj min xalaa khala'i ak booy génn li nga xamante ne mooy lool nag waxoon nañ la ni nga koy jàppe moo tax taxu duñ ci taxawaat booy génn ci toilette yi nga commencé daal ku ndejoor ah léegi mu ne wa dafa sadaqa ak booy joxe saraxe dara comme zakat wala ngay saraxe leen wa ghayri ma min anwa'i na alxasana booy joxe lu baax watanaawil asha booy jël gisoon yeneen saa saa ne bu kenn joxe euh, bu kenn di euh, euh, mooy bu mu jële càmmoñam gisoon nañu léegi kon lii nii léegi bii euh, kii al imaam an-Nawawi moo yooyu gisoon nañ ko ta jarul ñu ciy taxawaat xool al imaam an-Nawawi mu ne mu ne euh, yukrahu al-mashyu fi na'lin waahida mu ne dañuy sib dox ci li nga xam ne àtte bi lii la voilà fii lañ bëggoon a ñëw mu ne dañoo sib al-mashyu dox fi na'lin waahida ci benn daal law xuffin waahid ak yooyu waaw ak di doxe benn sànkeeg yooyu laa li udrin loo xamante ne mooy du ngant moo ko waral wa daliluhu mu ne tegtalam hadil ahadith allati dhakaraha allati dhakaraha muslim mooy hadith yi nga xam ne al imam muslim tudd na leen fii nii moo mooy tegtal bi mu ne qaala al ulama boroom xam-xam yi nee nañ léegi nag ñu war a ñëw nag kon kon moom da ne loolu la bon euh, am na nag ci <laughs> maa ngi gis ki euh, cheikh al al al éthiopie rahimahullah mu naan in sahha al imam an-Nawawi dana lii borom xam-xam yi dañ ciy def ko bu dañoo cee ijmaa mu ne lool bu dee wér na alladi daaw naw fi adami wujubi hadi salasa fil ibtidaa bil yumna <laughs> fil intihaa bil yusra fil alwaanil wa uh, min nahyi anil mashi bi naalin waahid wa zaak wa illaa fa zaahiru nasl wujub wa tahriim li annahu bi sighati al amri wan nahyi wa huma lil wujub wa tahriim ma lam yusraf ma ma lam yusrif an zalika ma lam yusrif an zalika sarif fa in sahha al-inaath wa sarif wa illaa fal aslul baqaa ala al-wujuubi wa tahriim fa ta'ammal bil insaaf wa laa takun asiira at-taqliidi wallaahu ta'aala a'lam sëriñ boobu dafa neex dafa dafa Cheikh al-Éthiopie ak Cheikh al-Éthiopie rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a <laughs> ko <laughs> mu waaw <laughs> Imam an waaw bu dee wér ijmaa boobu noonu Imam An-Nawawi woote waaw baax na ci ñett yi boo yeneen yi waxoon nañ ko mooy sole daal ndejoor ak non ndejoor ak yooyu côté boobu waxoon nañ ko hadis bu mel noonu gisoon nañ ko fi nga xamante ne nii moo doon euh, chapitre quatre-vingt-dix-neuf baabu istihbaabi taqdiimil yamiin fii kulli maa huwa min baabi takriim waaw mooy hadith 724 wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idha naza'a falyabda bi shimal litakun al yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza voilà loolu gisoon nañ ko foofu moo tax côté boobu moom duñ ci ñëwaat di ci taxawaat léegi nag mu ne kon bu dee ne loolu nga xam ne moom la imaam Nawawi wax noonu ci ñett yi que ne loolu dañ ko euh, ci ijmaa bi euh, que ne par exemple côté bi nga xam ne mooy sol benn dàll lool dañ koo sib ah mu ne kon lool la waaye sinon sinon moom bu ijmaa boobu bu dee ne fell na mooy defe naa am bu boobaa li feeñ ci texte yi mooy ne an-nass al mooy yi digle yooyu day nekk farata waaye xare tere bi comme tere sol benn dàll moom doxe benn dàll lool day nekk xaraam ndax ba il faut ndax loolu gis nañ ko fan yi yépp parce lu jooy lu tere moom al mutlaq tere boo xam ne bu jooy la day wane ne dafa xaram ba mu boobu amee lu ñëw loo xam ne da koy particulariser voilà mu ne bu dee daal ijmaa bi am na ñu ne kon loolu de mooy saarif bi ndax ijmaa foo jaar day tegu ci day tegu ci texte waaw day yàgg nag ba daanaka dootuñ ko dootuñ tudd texte bi ñun ñi fàtte ko foog ne lii teguwul ci dara mais ijmaa manu la ñëw rek tegu noonu rek parce que ñoom ñooy borom xam-xam yi rek ñu dëppoo noonu mooy day am ci lu muy tegu voilà moo tax mu ne bu dee lool la ah waaw kon ijmaa boobu ah moo moo ko yëkkati waaye sinon kon cosaan bi mooy euh, yiñ ci xaraamal day day def nekk lañ xaraamal kon sol benn daal voilà wallahu taala alam léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy toppatoo benn mbir fii mooy waaw ana sabab malila lan mooy tax tax bi tax yonent bi alayhi salaam tere ku sol benn dàll laa yamshi ahadukum fii na'lin waahid bu kenn ci yéen di dox ci benn dàll loolu al imaam al-Haafiz Ibn Hajar bi tontu bon imaam an na lu mu cooxoon mais imaam al-Haafiz mu moo gën a yaatu moo gën a yaatu kon nañ ko jël ci baabun laa yamshi fii na'lin waahid foofu noonu la ko al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'in mu ne qaala al kañ lañ ko mujj woon gis ci tànk bi nan lañ koy defe Allahu akbar mu ne al-Xattaabi neen al fi an-nahy li nga xam ne mooy sagesse tax tax xëriñ alhamdulillah bi nekk ci tere gi yoneen saa sam tere kuy doxe benn daal ne alhamdulillah li yun'ilhuma jami'an aw li yaxla'uhuma jami'an na leen solodoo ñoom ñëpp wala mu sumbeendoo leen ñoom ñëpp mu ne sagesse bi mooy fi nay anna na'la shuri'at li wiqayati ar-rajul ak ar-rijl bokk li wiqayati ar-rijl amma yakunu fil ard min shawkin wa nahwi mu ne parce que euh, dàll dañ ko yoonal di ko sol ngir aar tànk bi ci lépp loo xam ne lu ko mën a gaañ la lu nekk ci suuf si ak fi muy dox ci lu mel ni ndég wala luy jamaate lu nekk wala loo xam ne bu ci dëggee man na ko gaañ ah léegi nag fa idan faradat ihda rijlayni ihtaja al mashi an yatawaqqa li ihda rijlayhi ma la yatawaqqa lil ukhra ah waaw fa yaxruju bi dhalika mu ne nag bu dee nag nit ki daa sol benn di dox comme que dàll da lay permettre pour ngay aar sa tànk yi ci lu leen mën a gaañ ci suuf léegi yow bu dee benn dàll nga sol mooy beneen dàll bi beneen tànk bi nga xam ne soloo ci yow da nga ciy nekk di mooy tëdd ku lu bari waaw ndax daa ngi naan e bii moom am na dàll garaawul bu dara dalee wala lu mën a dëgg loo xam ne mën na ko gaañ dina ko protéger mais beneen bi nag ngay mooy tënd ko ci lu bari ci beneen tànk bi voilà loolu nag ku la gis nii ku la sori xool gis la ni ngay doxe di mooy ndi kii loolu mooy dox bu normal da koy da da ciy génn ci loolu wala ya'manu min daalika min al al al al usaar mooy waa ji daal di wadd daal di daanu mooy di moyta da ko def nii sol benn dàll ah eh, eh, eh, beneen na tànk bi soroo ci léegi nag di moytandiku ay affaire di def nii di def boo moytu da ngay jékki ne këlëb ci suuf wadd loolu mën na laa dal benn ngoo mu ne wa qiila benn sagis qiila nee nañ li annahu lam ya'dil bayna jawaarihi am ñu ne bon li tax mooy affaire justice la moom lañ la doon wax keroog <laughs> ne la wateef li tax bokk na ci sayes yi tax yeneen saa salaam tere ku wat benn bopp benn côté bopp bàyyi beneen bi mooy loolu du justice waaw parce bu naaj yi tàngee tapé benn côté bi ñu wat mooy gën a tàng beneen bi te loolu du yoon waaw loolu ñàkk justice googee nga xam ne xattaa ci yooyu ku dul bàyyi xel loolu kooku ku dëng lay doon boo moytuwul waaw waaw wala am ñu ne loolu la te waxoon dundoon nañ la lool ne moo tax ci wàllu dàll yoneen saa salaam ne solal ñaar yi wala nga summi voilà wala nga summi parce que benn dàll bi moom day dox ci naaj yi di tàng benn tàng bi beneen bi moom sol dàll ak yooyu yëpp du maandute voilà kon am ñu ne loolu la ndax ñàkk li nga xamante ne nii lam yaadil kooku dal di wuy diggante li nga xam ne mooy cërëm yi waaw wa rubbama nusiba fa'ilu dhalika ila ikhtilal ar-ra'yi aw da'fi mu ne léeg-léeg ki nga xam dañ koy gis muy sol benn dàll na sax ñu koy commencer di tuumaal côté boppam quoi parce que waa joo xam ne ñépp toog nii tout temps benn rek lay sol di waaxu rek gaa yi tam nañu jàpp ne mais waa ji waaye man naa ko moytu parce que gaa yi fii psychopathe yi dañoo bari ñi nga xam ne seen bopp yi daanaka wéruñ dañoo bari mën nañoo jékki euh, ray la fii du mujj fenn ñu ne bon ñu woo psychologue yi ñu ne bon il n'était pas dans ses états quoi yow nag bu dee jaamu woon yàlla moom dugg nga ñu rumba moom <laughs> waaw mu ne loolu man na indi tamit loolu quoi waaw mu ne ba pare ñu naan kii est-ce que xel mi même bu dul dox sax mais est kii xel mi kii wir na ah mais kii nit la moom foo ko fekk benn daal lay sol mu ne loolu yaa ko teg mu ne wa qaala ibnul arabi kanta al imam ibnul arabi al maliki moom nee na al illa fiha anna annaha mishyatu shaytan ibnul arabi al taalib imam al ghazali rahimahullah nee tax tax bi mooy ne ne am nañu ne tax tax bi mooy loolu doxinu seytaane la seytaane moo bëgg yu modde yooyu xam nga seytaane yu démodde yooyu dafoo bëgg quoi seytaane ku soof moo tax boo gisee taalibe seytaane yi en général la soof def loo xamante ni ak nit ci boppam moo ko bañ ñoom nag ñu jàpp ne fii mu ne ñoom ñooy la star mais star waaw xam nga wat sa bopp bi yenn wat yu ñàng yooyu kii kii kii après nag tuut yëf yi kii nga mel ni euh, crêpe ginaar googu ci sa kaw bopp bi ngay buddi di topp ba li kii yëf yu ñàng yooyu xoolal loolu rek imaam bu ñaaw boobu Iblis jàpp ne lii lu rafet la quoi démodé ngay def waaw. moom ñi nga xam ne ñooy wane seen cër yi ci jigéen ñi di jàpp ne lii mooy wane ñoom seenu liberté loolu mooy wane seenu ñàkkum xel waaw mooy Iblis dafa bëgg lu démodé yi quoi waxoon naa ne li modé li nekk ci mode bi mooy li dëppoog li yoneen saa salaam jàngale loolu moo moo mooy mode bu baax bi waaw <laughs> mooy dundin gi diin gi mu ne kon am nañu ne doxinu seytaane la waaw waaw wa qiila li anna xaarijatun an al-i'tidaal mooy day génn ci maandu ak tamit ak nekk koo xam da ngay jub ci ni ngay dox waaw mu ne wa qaala al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi joxe beneen rahimahullah Abu Bakr ash-Shaafi'i ah bon kii Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi al kii Ibn al-Arabi Maliki la kii bal Bayhaqi Shaafi'i la moom lañ naan. Shafi'i yépp ñoom ñoo am ñoo dellu ñoo war a ñoo amee njukkeel imaamu yi mooy Shafi'i boo gis imaamu Shafi'i war naa ñëw remercier ko sant ko yàlla jaanal ko yàlla vraiment am na un lu mu ko waral quoi lu mu ko war lool ba mu des imaamul yi moom imaamu Shafi'i moo ko war moo ko war lool moom tellement nim delloowaate njàngalem imaamu Shafi'i tegtalam yeeg ak yooyu yépp ni mu ko génnee seen tegtal waxam yi ak ni mu liggéeyee ci mazhab bi moom imaam Abu Bakr al-Bayhaqi jazaahullah an al-islaam yi defal ko Shafi'i yi kese ah l'islam bi yëpp la ko defal voilà mu ne qaala qaala al-Bayhaqi muy al-imaam al-Bayhaqi Abu Bakr rahimahullah nee na al-karaahatu fiihi lish-shuhra moom mu ne li tax ñu tere ko mooy ngir bëgg siiw parce que dafa am loo xam ne boo koy def ñëpp di waxoo waaw am na ñoo xam ne il aime être des clowns parce que. nit ki bu ñëwee ñépp toog di sol benn affaire imaginer waa joo xam ne daa ñëw fekk ñépp di soloo nen mu sol noo xam ne leer na ko ne ñépp koy xool nga ñëw ñépp di sol yow dëkk bi ñéppay sol ñaari dàll nga jóge ne ah, sol ngandum bot benn tëmbërlaan ngandum ba dàllu bot boo xam ne nag yëkkati ko ba ci kaw ñu ba pare di dox loo xam ne sol bot garaawul gaa yi dañ koy sol mais ñu xool beneen tànk bi solu ci dara muy fu mu jaar gaa yi ne seen lu ngeen sawaay ndax bëgg siiw rek après ñu koy tudd noonu nag fu nekk nag naan mu yor débat bi ci ci grand place yi ñu koy tudd xeetu kulun googu ak bëgg siiw mu ne bëgg siiw la waaw loolu la loolu la yeneen saa sam moo tax mu ne bu ko kenn def voilà <laughs> waaw mu ne bu ko defee fa tam tabdu mooy li ñu wax sànq fa tam tabdul absaaru man tara zalika min bu ko defee bët yëpp ak attire les regards moom la ñuy wax waaw fu mu romb ñëpp di ko xool waaw képp ku mu romb rek gis ko ci moom mu koy mu koy xool waaw mu ne waqad warada nahyu an shuhra fil libaas mu ne te tere gi nga xam ne moom lañ tere di bëgg siiw di di wane loo xam ne yére yoo xam ne boo ko solee ràññeeku ci ñëpp loolu ak tereem dafa rot na ci sunna mu ne fa kullu shay'in sayara saahibahu shuhra ah shuhratan fa haqquhu an yutara mu ne lépp loo xamante ne day yóbbe ka koy def mu siiw fa nekk ñëpp di ko xool ñëpp di ko indexé waaw moom tout le temps tudd moom lañuy ñuy kii loolu lii àqam mooy ñu nit ki ñu moytu loolu allahu akbar kon yii mooy li nga xam ne xikma yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a di wax ne loolu la quoi waaw waaw moo tax ñenn ñi ne euh, moo tax imam an-Nawawi mu ne moom dane wa qaala al-ulama wa sababuhu mooy sababu tere gi nag anna hadhihi tashwihun wa la mooy ak façon ñaawal la ci bind quoi mooy yàlla ni mu ni mu mu ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim la borom bi wax moo bind li ba doomu aadama ci ñi gën a rafete ni mu ko tege utal la ne laa bani aadam xudu ziinatakum inda kulli masjid waaw indil leen ay yére yoo xam ne yu yuwaari sawaatikum ah moom ngeen di warisha wa libaasu taqwa zaalika xayr waaw mooy yére yoo xamante ne moom ngeen di man suturloo waaw léegi yéen ngeen nga bàyyi ko fa soloolu jaar yoon nga sol lu démodé loo xam ne sol benn bàyyi benn mu ne lool bu ko defee day ñaawal loolu quoi day ñaawal mbindu googu nga xam ne borom bi da koo rafetaloon ci doomu aadama bi ak li nga xam ne moom lu ko xéewale ngir mu ko doon sol ba pare genre <laughs> musala la quoi mooy yow dàll yi mooy boo mooy pas da ngaa jël daggaate la seer mais mooy yow li nga terale benn bi loo ko beneen bi mooy dugg ci ñàkk li nga xamante ne mooy maanu bi mu ne wa bu xaalifun lil waqaar te loolu dafa wuuteeg li nga xam ne mooy ak respectabilité ak tamit nit ku normal quoi voilà noo xam ne noonu nga war a doxe quoi téyu gi nga war a am waaw képp koo xamante ne nii gis nañ ko mu sol benn dàll solul beneen dàll kooku kenn du ko respecté kooku gars yi dañuy commencé sax di dute ci xelam comme ni eh, imaamul Xattaabi yi doon wax sànq ak ñële imaam Ibn al yi bokk rahmatullah ala al waaw waaw mu ne wali anna al-muntaila tasiru arfa min al-ukhra en plus beneen affaire mooy mooy li ñu wax rek lay dugg rek ci ñàkk maandu gi mu ne dal tànk bi nga sol moom mooy gën a kawe beneen bi waaw mooy dox ak boo taxawee <laughs> waaw bu ko defee ak doxam fa ya'suru mashyuhu ak doxam daal di jafe léegi waaw mu ne wa rubbama kaana sababan lil isaar waaw loolu mën naa waral ak isaar mooy wadd ne teel daanu ci suuf yekk rek ne këlëb ndekete moo ko teg boppam waaw waaw après fii la doon wax ne wa hadhihi al adab thalath allati fi al masail thalath mujma'un ala istihbabiha wa annaha laysat wajiba waaw wa idha inqata'a ash-shis'u léegi côté boobu xam nga dama ko naroon fàtte <laughs> waaw kon léegi wax nañ ko léegi nag fii la doon waxee ne ba imam al éthiopie cheikh al éthiopie